yàlla ba mu egg ci du ko tudd tabaraka wa taala dikra summa dakara alsolaat walzakat walxajj walsadaqa kullu dalika wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul aktaruhum lillahi tabaraka wa taala dikra fa qala abu bakrin li amr li omar ya aba xafs dahaba alzakiruuna bi kulli xayr jëli nañ ci sayyidina Muaaz radiyallahu anhu mu wax ne yonent sallallahu alayhi wa sallam dafa am waaju ko laajoon ne ko ñiy jihaad jihaadkat yi ana kan moo ci gën a màgg ab yool ëllëg yawmal xiyaam sallallahu alayhi wa ne ko xanaa ki ci gën a bare lu mu tudd yàlla moo ci gën a màgg ak fay mu ne ko saalixiina yi bari nañ lool waaye kan moo ci gën a màgg ab yool ëllëg yawmal xiyaam mu ne ko xanaa ki ci gën a bari lu mu tudd suñu borom subhanahu wa ta'ala mu laaj ko jullikat yi ak joxekat yi azaka yi ak xajkat yi yi ak saraxakat yi waaye comme ko mën di laaj rekk ñooñu mu ne ko xanaa ka ca gën a bari li mu tudd yàlla suñu borom moo gën a màgg ak fay ci ñoom Seydina Abu Bakr da wax naa Omar ne ko ah kon day tuddkat yàlla yi ñoom dem nañ yóbbaale yëpp yëw kon mbokk yi ñu ngi taxalu foofu di sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu ak ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما منن الباقي القديم في معجزات الراخي المخدوم allahumma bi haqqi wajillaahi taala alkarim salli wa sallim wa baarik ala sayyidina wa mawlaana muhammadin wa alihi wa sahbihi waasim abdaka wa xadiima rasulika min kulli ma yasuuhu aw yadurruhu bi qadri azamati zaatika wa kullahu bima yasurruhu wa yanfa'u wa la yadurruhu fi shay'in ma ila duqulihi aljannata allati wu'ida almuttaqun amin ya rabbal alamin وهب لكل من تعلق به كل ما اختتله من منافع الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين allahumma salli wa sallim wa baarik ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa raghibni fi kulli ma yuqarribuni ilayka wa yassirhu lii wa adhibni fi kulli shay'in yuwaddi ila ghadabika aw suxtika aw ghayri ma yurdika anni wakfinihi qabla tawajjuhi ilayhi wa qabla tawajjuhihi ilayya wa aghnini anil iltifati ilayhi wamhu bila ithbatin abadan kullama lam yakun laayiqan mimma sadara minni wajal saxiifata amaali munawwaratan bi tanwiiri noori samaawaati wal ardi wa sabbin ala qaayidi wa aqwaali wa afaali wa axlaaqi wa ala kulliyati tawbata xaafiri zanbi wa qaabili tawbi alladi yubaddilu sayyi'aatin xasanaatin fil haali wal maali aamiin yaa rabbal aalamiin allahumma ya zaahiru ya minni zaahiri wa baatini wa qalbi wa jismi wa qaayidi assalaamu aleykum wa wa barakaatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu leen ziyaare te di leen baal wàq fas yéene dikkaat ak yéen rek ci jataay yi nga xam ne muassasatul wafaa bi xuquqil iman moo ci ànd ak yéen ci biir weeru koor gi tey jii di fukkeelu fan bi ñu fas yéene cee dalal suñu mbokk bàyyi ba Tiwaawoon euh, di sëriñ Xasan si euh, ñu fas yéene ànd ak moom tey ci jataay bii nii bokk ak moom jàngat benn tomb boo xamante ne tomb bu yitteel jullit ñépp la tomb bu am solo la muy innamal mu'minuna ixwa mooy jullit ñépp wala njigam ñépp ay bokk lañu loolu nag saa su nekk ñu war di ko wax waaye nag war di ko dox ak di ko jëmal lii nag firndeel na ne ñoom ñi ngi koy wax yëmuñu ci wax ji rek waaye tey jii jëmal nañ ko te saa su nekk tamit ñi ngi koy jëmal kon incha allah sëriñ xasin si moomu la ñu fas yéene dalal tey bala ñu koy jox kàddu gi rek damay fàttali programme li des ci ñaareelu ay bis gi suba incha allah ci ajuma ji tolloog fukki fan benn ci weer wi di fukki fan ak juróom benn ci weeru mai ñu fas yéene dalal sëriñ Ibrahima Ndiaye ci alxikmatu daalatul mu'min bu dee ci gaawu bi incha allah danañu dalal Mouhamad Ghali gay wala bàyyi ko ba Louga ci kër sëriñ maam Abbas Sall moom tamit ñu fas yéene ko dal ci at-tasawuf al islaami yi bu dee ci dibeer ji incha allah ñu fas yéene dalal al imam qaadi Ndari Diop moom tamit mu fas yéene bàyyi ko ba dakaar fas yéene ànd ak ñun ci al islaam wa qanunul usra fi Sénégal bu dee ci altine ji incha allah ñu fas yéene dalal sëriñ Makhtar Kebe moom tamit mu fas yéene bàyyi ko Dakar. ànd ak ñun jàngat xadiyatu Filastin kon incha allah loolu mooy programme mu ñaareelu ay bis gi ñu fàttali mbokk yi rek ne ñi nga xamante ne ñu bëgg a topp ci organ de presse yi muy diggante rajo yi ak site internet yi ak télévision yi ñu fàttali heure yi nga xamante ne moom la rajo yi jàllale waxtaan yi bu dee Benno FM ñoom di h la ñuy jàllale waxtaan wi Lamp FM ci guddi gi Zik FM 23h RFM ci guddi gi RTS euh, ñoom 10 heures wala 15 heures wala 22 heures rajo Bawal Média en direct la ñuy def waxtaan wi en même temps danañ ko jàllewaat entre 14 heures et 15 heures rajo Sud FM ñoom ci guddi gi la Walf Fadjri ci guddi gi Jant BFM 0 heure rajo ICAP FM ñoom tamit encore ci guddi gi lañuy ñuy waxtaan wi bu dee rajo Darou Moukhty FM ñoom en direct la ñuy def waxtaan wi en même temps dañu koy tegaat. rajo ñaaxim FM tamit en direct la ñuy def waxtaan wi incha allah rajo mu Mubarak FM bi nekk Diourbel ñoom 10 heures ba 12 heures la ñuy jàllale waxtaan wi leer gi FM bi nekk Louga ñoom 8 heures entre 8 heures et rajo kaddu Kajoor bi nekk Ngaay walla rajo Ngaay FM ñoom tamit ñoom ñaar ñëpp danañ jaal bokk nañ ci ñu jàll waxtaan wi bu dee ci internet yi incha allah. al wafa daaru officiel wala al xadimiya wala Touba vision wala timis gi acti timis acti ñoom ñëpp en direct la ñuy diffuser waxtaan wi ba tey bokk na ci site internet yi nga xamante ne dañ jàlle waxtaan wi rawatina ci facebook bi muy Touba Monde en Italie ak euh, xasida online ak xibaar point com ak seex seex bi rafal comme ak daara ji vision ñoom ñëpp bokk nañ site internet yi nga xamante ne ñu jàllale waxtaan wi ba tey tamit bu dee télévision yi tubaa TV yi ñoom tamit guddi gu nekk danañu jàllale waxtaan wi ba tey tamit ci réseau yi nga xam ne ñoo nekk ci diggante Darou Moukhty ak Touba ak euh, ci groupe WhatsApp yi ak groupe Telegram yi yooyu yëpp ku ci bëgg a bokk rek euh, mën ngaa bokk ñun jotaay yi nga xamante ne moom la ñu amoon ci béréb bi nii. kon ni ma ko waxee léegi rek ñu dalal suñ mbokk tey Serigne assan si bàyyi ko ba ci al bàyyi koo ci alxadra al malikiya fële ca ñu fas yéene ànd ak moom tey jàngat tomb ba am solo boo xamante ne jullit ñëpp la yitteel ndax mooy li nga xamante ne moo leen war a lëkkale te mooy innamal mu'minuuna ixwa ngëm-ngëm gi pas-pas bi bi mu xasee am rek la ñun ñëpp nekk nekkay bokk loolu nag incha allah buñ ko bàyyee xel du ñàkk ñu am luñ ci tànk ci waxtaan wi incha allah kon bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy tënk lu gàtt rek. ci ay yëngutoom doyoon na sëkk rek ñu wax ne moom ci kepparuk kepparuk sëriñ Abdul Aziz Al Amin wala foofu ci kepparuk sëriñ Babacar Sy foofee fa la jànge alquranul karim fa la jànge tamit xam-xam waaye nag yemul foofu ay daara yu bari jaar na ci bokk na ci daara yooyu mën nañ cee lim institut Al Azhar bi nga xamante ne moo nekk foofu ci Thiès foofu jaar na fa jànge fa ginnaaw bi mu jàngee ba noppi tamit dañu di bay ci waar woowu rek mooy di jàngale ak tasaare liggéey yu mag ñi nga xamante ne ñoom lañu yàlla booleel muy yëgutu foofu noonu ci keppaaruk sëriñ Babacar Sy di jàngale foofu ci madratu Seexul Xalifa bi ci bi nekk ci waawoon ba tey membre la bokk ci responsable yi nga xamante ne ñoom lañu ñu désigné ngir ñu tasaare liggéey yu mag ñi war koo jaarale nag ci dawaayir yi nga xamante ne moom la ñu sas ci biir kër yi waaye nag bokk na tamit ñi nga xamante ne ñoom lañu tànn ñu yëngutu ci liggéeyu gouvernement di jàngale ci école privée yi kon moom mën nañu wax ne yëngutum yépp weesuwut tasaare liggéeyu mag ñi jaarale ko nag ci jàng ak jàngale te loolu la ciy firnde rek moom mooy membre la ci mbootaay gi nga xamante ne moo lëkkale doomu soxna yi lëkkale ñi nga xamante ne ñoo nekk ci kap keppaaru mu mutasawwifiin yi ci keppaaru mag ñi nga xamante ne ñoom la ñu yàlla boole ñu nekk Sénégal te sëriñ maam Cheikh Mbacke moom sëriñ Xaadim Awa Ba nekk ca bopp ba moom membre la ci mbootaay googu noonu nekk di ca yëngutu yëngutu am solo bi mu ñëw tamit mu ànd ak euh, ay mbokkam ñoo xamante ne euh, mën nañu wax ne lii mu yëngutu rek ci lañ nekk di ci yëngutu fu ñu ko dégg tamit dem fa ngir bokk ak ñoom yëngatu yooya wane na lépp ñoom ñoo ko bokk ñoo bokk benn tool bu ñuy bay mu ànd ak e, sëriñ Abdul Asis si mu ànd ak sëriñ ba tey sëñ Babacar Ñang wala sëñ Babacar Jang ànd ak ba tey encore sëñ Mbay Sekk li ma ko waxee léegi ñu ànd ak sëriñ maam Cheikh Mbakke moom sëñ Xaadim Awa Ba mi nga xamante ne mooy njiitul AES te moom mu nekk membre ci mbootaay googu noonu kon ñun ñu ciy liggéey liggéey boo xamante ne liggéey bu am solo la kon ci tënk rek euh, sëriñ Assane si moomu moom lañu ñu fas yéene dalal fii jotaay bi incha allah mu fas yéene ànd ak ñun ci innamal mu'minuuna ixwa te mooy jullit ñëpp ay bokk lañu kon incha allah dana ñu du ñàkk ci biir waxtaan wi mu xamal ñu mbokkoo googu fan la sosoo ak naka la war a doxe ak buñ bëggee mu rafet fan la ñuy jaar loolu incha allah xam naa du ñàkk mu xamal ñu ko ci biir waxtaan wi kon li ñu def rek moom mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ Hasan si ci tom bu am solo bii nga xamante ne moom la fas yéenee ànd ak ñun tey jàngat ko te muy tom boo xamante ni tom buñ sel jus ñëpp la euh, incha allah du ñàkk bu waxtaanee ba noppi ñu jox kàddu gi sëriñ maam seex Mbacke su ko defee mu am ab taxaw seetlu boo xam ne moom tamit dana ko def ci waxtaan wi kon ñu jox kàddu gi sëriñ Hasan si yal na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wassalaamu aleykum wa rahmatullah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي wa ala alihi wa asxaabihi wa man ixtafa asaarahum ila yawmi diin wa radiyallahu an gawsi samdaani wal qutbi rabbaani saaxibil katmiyati wal qatmiya abil abbaasi ahmad ibn muhammad saalimi tijaani radiyallahu anhu wa radiyallahu an jaddina wa qudwatina wa wasilatina ila rabbina cheikh alxaaji malik si radiyallahu anhu wa an jamici abnaihi wa suriyatihi ajmain baxda taqdimi ila ziyadatikum alkarima aska taxiyati wa ziyarati atayiba wa axra tashukurati wa axlasa tamaniyati lakum saxsiyan fa yasuruni an ajlisa amaamakum alyawma mulqiyan bidaa kalimatin wa mushiran ma fi witabina min alfaraxi wa sururi wa raxabi amaama hata shaxsiyaati alkarima almajida kama tasarufni aydan gaayata tasarufin an atanawala kalimat li ilqaai nafaxaati shukri wa sanaai li icaadati hadihi aluqwa walahda alladi tajassama xudurakum wa musahamatikum maanan li iqaamati hadihi almuassasa alqayima ala wa hiya muassasatu alwafa bi xuquqi aliman baada zalika aqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu duma guddal kàddu ci langue bi ci ay baatu nuyoo ak ay baatu ziyaara ak ay baatu ndokkeel amaama saxsiyaat alkarima yi nga xam ni ñoom lañu nekkal ci jalsa bu tedd bi ci barab bu tedd bi mën nañ wax ni muy barabu moom cheikhul xadim radiallahu anhu ndax boroom daaru kenn la ci moom umman wa abban bu ñu bàyyi ko ca xadara almalikiya di atiwaawan almahruusa bu ñu ñëwee fii mën nañu wax ni ñëw nañu ci sunu kër ñëw nañu ci sunu dëkk waaye xabla kulli shay'in ñu nuyu sunu wayjur bu tedd bi nga xam ni moo nekk ci biir di alxalifa di sëriñ abbaas mbakke di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal fanam yàlla li ko wér ak mbooleem xulafaawu yi nga xam ni ñoo tënk diine ji ñoo tënk sharia bi ñoo tënk mbokk gi fa ñu bàyyi ko di alxalifa di sëriñ Babacar Sy alxaaji Mansour indi nuyoom teg ko ci loxo sëriñ Abbas ñaanal ko yàlla wér mu tegal ñu ko ci loxo alxalifatul am di sëriñ Sidi Mouhamadul Muntaqa al Mbaki ak mbooleem usra mam cheikhul xadim radiallahu anhu ak mbooleem usara yi nga xam ni ñoo ngi ànd ak njaboot gi ci tarbiya bu mag bu mag bii nuyu mbooleem njaboot yi jox leen nuyoo xadara ba ñu bàyyi ko ndax boo duggee ci dëkk faw nga ni asalaamualeykum bi ñu duggsee see bi nga xam ni moom la ñu fekk daf ñu daal di doy sëkk ci yëg ni yegg si nañu ci sunu wàccuwaay yegg si nañu ci sunu barab ndax makaanul xayri wa rahma makaanul maxfira moom la ñu yëg fa tabarakallahu ci teewaay yu am solo yi nga xam ni yëg nañu ko fii nuyu sunu mbokk mi nga xam ni mooy maam Cheikh Awa Ba di sëriñ maam Cheikh ñu ànd ak moom muy sunu jëwrin mën nañ wax fii ci Daaru Muxti ak ci Touba waaye ak ci fondation bi nga xam ni ñun ak moom ñoo ci ànd di liggéey yàlla dogal mu nekk ca kanam sàkko woon ko ci sunu mag di sunu sëriñ di sëriñ Sidi Ahmed si al amin yàlla dogal mu nekk ci tukki mu jox ñu kàddoom ne nañu ñëw ànd ak moom moom sëriñ maam Cheikh jotal ko ci cadre AES bi nga xam ni ñun ak moom ñoo ci bokk di yëngu waaye moom mu am ci taxawaay bu am solo ñëw jotal benn kàddu fii ci muassasa bi nga xam ne mooy al wafa bi uquqil iman pour ñoom it ñu yëg ni waaye participé nañu ci liggéey bi nga xam ni moom la mag ñi teg ci seen loxo ndax ku dégg titre bi nga xam ni mooy mawdu bi nga xam ni moom la ñuy joxe innamal mu'minuuna ixwatun fa aslixu bayna axawaykum kon di nga yëgaat ni ñoom ñi nga xam ni ñooy mu assasatul wafa tem bi ñu tànn waaye ñi ñu ko joxal ñu jo ñi ñu ko jox pour ñu jàllale ko mën nañu wax ni it ñoom it jox nañu leen tem ba nga xam ni moom lañu ndax mbooloo mi nga xam ni ñoom ñooy sàmm ëttu këru diine yi kon al uquwa boobule nga yëg ni kenn ku nekk ci ñun war nga ko delloowaat sa mbokk moom la al wafa jël ne nañu ko jox waaye su jàllale ci benn kalima ci ay fàttalante yoo xam ne sunu borom tabaraka wa taala moo ñu ko wax ndax du ñu ñëw ni dañuy wax lu bees du ñu ñëw ni dañuy wax lu kenn xamul du ñu ñëw ni dañuy wax waaye dañuy wax rek ni dañuy ñëw wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin hada huwa kalima qad jara baynana loolu rek mooy kalima bi nga xam ni ñun moom lañuy jàllale jëme ko ci suñuy diggante waaye ñëw ñu ni wax ni dañuy wax loo xam ni ah fa tabarakallahu ndax ku ñëw ci barabu daara ñëw ci barab boo xam ni su ma juumulee la maam Cheikhul Xadim bindoon keroog ba ñu waxee nii moom la jox maam Cerno pour mu continuer daara ji kun man lil durri kon am na lu muy firndeel ni fii barabu daara la bu ko defee lépp luy weñsu lépp luy metit lépp luy xam sa bopp lépp luy yëg ni war nga am taxawaay ba tax ëllëg ñu war laa mën a naw nga ñëw taxaw ca boobale taxawaay pour mën a doxal sa mission mu mën a kon loola moom la moom lañ fi fekk moom lañu ñu yëg ñu ñëw nag indi ay baat ay kalima ci innamal mu'minuna ixwa fa aslixu bayna axawaykum wa taqullaha la'allakum turhamun incha allahu liñ ci indi buñ ko indee ba noppi ah li ci des ñu bàyyeeg sëriñ maam Thierno moom mi nga xam ni moom tëxammada fi hadihi lmawdu mu jàllale ci li nga xam ne moom it moom la ciy jàllale ndax koor moom damay wax toujours ñi nga xam ne ñoom lañuy àndal ci conférence yi ma ne leen dafa am ay degré boppam te suñu mbokki njóobeen nii ak suñu mbokki njaayeen nii taxul ñu ñeme ko waaye bu ko defee rek ñu ni tamit nag kenn ñemewu ko ndax wax na anhu sëriñ Abdul Aziz ndeysaan da nga daan toog mu ni waaw man de bu dul weeru koor dama yëg ni man naa xëy ba jant su duma lekk duma naan waaye bu weeru koor jotee damay am benn benn degré boo xam ne moom muy dugg ba dutuma xamante sax lu may def waaye mu ni sëriñ Babacar Sy radiyallahu anhu daf daan wax ni koor dafa am ay degré boppam moo tax coono bi ciy am moom rek moo ko am moom weeru koor kon nag maa ngi wax léegi sëñ Diop ma ni ko incha allah ñun bu ñu jàllalee kàllima yu tuuti rek dañuy bàyyi ak sëriñ maam Cheikh moom it fa tabarakallahu ndax coono koor waaye lépp rek dinañu fas sunu yitte ba incha allahu ni ko waa muassasa bi bëggee ñu amee ko nu raw kaw ñu rawe seen njortu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ci barke sahru ramadan al mubarak euh, ñéeg mi innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wa taqula ala alakum turhamun am na ci ay niqaat yu ñu ci tënk rek te mooy min al ayati al karima ndax an al imaana rabitun qawiyun li rabti bayna afraadi al ummati al islamiya awalan ñu wax ni xusnul kalaam thaniyan wa xusnul muamala rabian aw salisan xusnul jiwaar wa rabian ñu wax ni al uquwa aw al iqaa benn bu ci nekk luñ ci mën a jàllale mahmaxtalafil alsinna wa suub wa manatiqa sakani wa daaw llahu taala lil ummati almuhammadiya sallallahu alayhi wa sallama li takuna xayra ummatin uxrijat linnaas ya'muruuna bilma'ruufi wa yanhawna anil munkar idan wa ama amaliyatu lislaax fa tatimu bi qiyaami alabdi bi sulukihi alinsaani fi kasbihi li risqi wa qawlihi wa muamalatihi maa naas idan hadihi lkalima yacuudu ila xusni almuamala wa fi lxadisi almuminu lilmumini kalbunyaani yashuddu bacduhu bacdan wa shabbaka asaabicahu wa hunaka kalimataani idan aluquwa waliqa wa hunaka kalimataani mutashaabihataani wa muxtalifataani fi macnahuma aluquwa waliqa aluquwa min allahi alxaaliqi wa hiya al uqwatu al irqiya wa ama al iqa fa min al xawaamil allati yansibuha al abdu li rabti bayna afraadi al iqwa min al infaaqi wal awni al maddi wal maanawi min musharakatihim al afraax wa yudaacifuha wa yusharikuhum al axsaan wa yuqafifuha wa yasbiru ala asaahum wa yacfu an qatayaahum wa yuslixu bacdahu idan hadihi alkalima aidan yaxudu ila alafwi inda almaqdar liyuzhiba bidalika athar alizaya walaqta'i wa yuxsina ilayhim wallahu yuhibbu almuxsinin qaala taala walkaazimin algaysa walcaafina an innaasi wallahu yuhibbu almuxsinina sadaqa allahu alazim wa fi sabili alislaahi alaqawiya takfiina alwasaaya alquraaniyati alkarima aw alquraaniyatu alkarima min al ayaati taaliya lil ayaati saabiqa fi nafsi suura yaa ayuha allazina aamanu laa yasxar qawmun min qawmin asa an yakunu xayran minhum wala nisaun min nisaain asa an yakunna xayran minhunna wa xalaa'idan yaa ayuha allazina aamanu ijtanibu kathiran min adanni inna ba'da danni ithmun wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma axiihi maytan fakarihtumuuhu wattaqullaha inna allaha tawwaabun rahiim yaa ayyuha annaas inaa xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jacalnaakum sucuuban wa qabaa'ila litacaarafu inna akramakum cinda allahi atqaakum yuctiruna fiha allahu taala an suqriya wal ixtiqaari wa takabbur wal israari ala dulmi wa suui zanni wa tajassusi wal giiba wa amarana bitacaarufi wa taqaarubi duna tanaafuri wa tabaacudi wa bayyana lana anna alkaraamata fi taqwa hadihi alkalima inna akramakum inda allahi atqaakum wa qaala tabaraka wa taala waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafaraqu waskuru nicmatallahi alaykum id kuntum aadaan fa allafa bayna qulubikum fa asbaxtum bi nixmatihi ixwaana wa kuntum ala safa ufratin min annaar fa anqazakum minha kazalika yubayinu llahu lakum al ayaati laalakum tahtadun idan hadihi alkalima nuridu an aw uridu an nufassir bi tafsilin xasir insha allahu ci kaw rekk ay laayante biir ak ay fàttalante moo tax ñu sant ñépp wax ni lii daal nga xam ni mooy baat yi ndax bu ñu waxee innamal mu'minuuna ixwatun bokk yi kon man li ma ciy jàngee mooy kenn ku nekk ci ñun war ngaa yëg ni boo taxawee ni man la boo fëggee sa dënn war ngaa yëg ni duutul yow al muminu lil mumini kal bunyaani moom la sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngale wa shabbaka asaabiahu man yëg naa ni bu kenn ku nekk yëgee ni li tax àdduna war a mën a rafet bu kenn ku nekk yëgee li tax famille war a mën a rafet bu kenn ku nekk ci ñun yëgee li tax am piñ ci war a mën a rafet lay cosaan la mooy imaan bi nga xam ni wax nga ni mi ngi ci sa biir xol te bokk yi bu ñu jàngatee tuuti dañuy wax ni nga jàng yëg ni li ñuy tuddee al imaan kon mu'min bi bu ñu nee mu'min la ana nan lañuy man a ràññee ni kii minal mu'miniina radiallahu anhu dañ ko musa laaj sëriñ Babacar si radiallahu anhu ne ko moom sëriñ Cheikh ne ko waaw est-ce que sëriñ Babacar si gëm na yàlla benn journaliste moo ko ko laaj ne ko est-ce que sëriñ Babacar si gëm na yàlla mu ni ko ah àgguma ci xolam de ba xam ni ba xam gëm na yàlla wala gëmul yàlla ndax al imaanu bil xal bi mu ni ko al imaanu bil xal bi ndax àgguma ci xolam ba yëg ni gëm na yàlla war a gëmul yàlla waaye daal xamoon naa ni nit ku baax la xamoon naa ni nit ku sell la cest à gis nga al imaanu bil xal bi ginnaaw bi nga yëgee ni ngëm yàlla bi nga ci sa biir xol wan nutqu bi lisaanihi nga jàll nag li ngay xam ne moom moo ko war a pratiquer nga war a mën a pratiquer def tatbiix mooy wala amalu bil jawaarix kon ndekete bokk yi bu ñu ne innamal mu'minuuna ixwatun kon bokkoo gi julli di war a àndandoo nekk benn te ñun li ñu xam fii ci Sénégal ak sunu pénc yi ñu am sunu mag yi ñu am la njëkk ñu ñuy joxoñ wala ñuy jàng alquran yàlla di ñu joxoñ alquranul karim ni ñu laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju laaxa wal yawmil axiri nga yëg am yëg-yëg ci sa biir xol ne yàlla joxañ na la benn jubluwaay yàlla joxañ na la kenn ne la àndal ak moom ci mission bi ma ko jox wa ma ataakumu rasulu fa xuzuhu wa ma nahakumu anhu fantahu ñu ni yàlla joxañ na la ne la kon nag ànd la kii ma la joxañ joxañ bi mooy lan mooy fexeel ba yow mission bi ma teg ci loxoom àndal ak moom pour mission bi mu mën ko aka mu mën nga mën ko accaparer ba mission bi mën a àgg fa ma bëgg mu yegg fa cest yàlla nag joxoñ ñu ñun mag ñu ñu am boo demee Tiwaawan maam Cheikhul Xadim Maalik radiyallahu anhu nga dem Touba maam Cheikhul Xadim nga dem Kaolack maam Alxaji Abdullahi Niass nga ñëw fii ci Daaru Muxti maam Thierno ak ñi nga xam ni moom la mag ñi amoon moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ci kaw suuf te boo jàngatee seeni jikko nga jàngat seeni jaar-jaar la mu lay jox mooy kenn ku nekk ca ñoom sa yitte moo doon na fexe ba nit ñi delloosiwaat xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi mu jógee makkatal mukarrama ñëw ma na munawwara fekk fa ay njaboot mu fexe ba boole leen ba ñoom ñépp mu ñu tënk leen ci innamal mu'minuna ixwa nga yëg ni mag ñii ñu am seen yitte ñoom it mooy fexe ba njaboot gi yépp ñu tënk leen ci innamal na ixwa waaye bokk yi kon léegi bu ñu demee ba yëg ni ñun ñi nga xam ne ñun ñooy ay njaboot ci biir usra yooyu le moo xam usratu albaki yi la moo xam usratu asiyeen la moo xam usratu añaseen la wala xam wala parce que bu ñu waxee rek ci famille dëgg la du yëkkati sa bopp ci famille ndax yenn saa yi ci yenn jëla jëlasaat yi ma wax bokk yi ma ni leen du ñu wax ni diw mooy sunu maam du ñu ndamu waaye maam Cheikhul Hadji Malick ak maam Cheikhul Khadim ak ñu mel ni ñoom dëgg la seeni wayjur ñu baax lañu seeni wayraat jur ñu baax lañu waaye ñoom li ñu liggéey ba tax nit ñi fëx ay kilomètres dagg ay yitte ñu topp ci seen ginnaaw da nga yëg ni kon am na lu nekk ci ñoom te mooy leen mooy imaan bi nga xam ne moom la ñu dundal ci seen biiri njaboot ak xam-xam bi nga xam ne moom lañu dundal ba tax yàlla ne leen kot yéen ñii kat yéen laa def ngeen i sama sama sama ay mursal yoo xam ni waxuma ni dinaa leen jox wax yi waxuma dinaa leen jox nubuwa waaye yéen laa wàccee ci kaw suuf pour ngeen man maa orienté njaam yi pour dëgëral seen iman ak seenu mbokkoo ba mu mën a taxaw kon man ñaari damay wax bokk yi ma ne leen du jar sori jële yonent bi sallallahu alayhi ah, ak ay jar na ko du sor du jar sori jël Abubakar Sadiq axakay ah, jar na ko du jar sori jël Umar ibn Xattaab wala Usman ibn Affan wala ali na abi taalib jar na ko waaye am na ñoo xam ne boo leen jëlee mu mën a mat sëkk ci sa liggéey nga war a mën a doxal li nga bëgg a doxal ba njaboot gi nga am ñoom it ñu yëg ni lii la seeni maam liggéey ba tax mbir moo mooma mën a jëm ca kaw kon mooy li ñuy tuddee usnul kalaam bokki euh, kàddu kàddu bu rafetee ki gëm yàlla fas ko ci xolam ni gëm na yàlla mu yëg ni am na fu mu war a mën a génne kàllaamaam ci melokaan boo xam ni jàpp na ni su ko génnee ci ala ahsanil kalaama mu yëg ni almustamiuna bi nga xam ni moo nekk ci biir penc mi wala ki génn penc mi mu yëg ni bu déggu kàddu gi rek daf naan iskay li ma musa laaj radiyallahu anhu Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour borom daara ji ma mus ko laaj ma ni ko papa damay laaj ñaar yi lan moo leen différent ñoom ñaar muy li ñuy tuddee at-tarbiyatu ak li ñuy tuddee at-ta'addubiyya mal farqu bayna hadhihi al-kalimayni tarbiya ak al-adab lan mooy seen différence ñoom ñaar mu ni ma tarbiya ci yar la ci yaram lay nekk nit ki mën naa sol lu rafet sëñ Maam Cheikh sol mbubu mu rafet dox doxin bu teey toog toogin bu jekk mu ni ma bu boobaa dañ naan day ah diw de yaru na mu ni ma waaye nag teggin ba ma ni ko ah, mu ni ma ña ngi koy xoolee ca kàddu ga mu ni ma su kàddu ga rafetee yiw sell ñu ne ah diw de yaru na am na teggin mu ni ma yar ci yaram lay nekk waaye teggin ci kàddu lay nekk kon gis nga mag ñi fi ñu lay jàngalee toujours rek mooy kani ginnaaw bi nga ñu la yaree ba nga defar sa jëmm ba sa jëmmu taaru dëgg la ndax xalqiyan wa xuluqiyan yàlla sunu boroom tabaraka wa taala dafa wax sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa innaka la ala xuluqin azim dëgg la waaye defar na jëmm ba jëmm ja rafet ba ñëpp mën koo xool ndax jëmmam ju taaru jëmmam ju sell jëmmam ju yiw mooy feeñal li ñuy mag ñi wax ni inna zawahira unwanul bawatini ndax li ci bitti bi mooy feeñal li ci biir kon bokk ki nekk ci biir néegam wala mu nekk ci biir këram wala mu nekk ci biir pénc mi wala mu nekk ci mbedd mi aaya bi nee na na defar kàddoom ba kàddoom rafet li ñuy tuddee xusnul kalaam yàlla wax ci alquran ne wa xuulu linnaasi xusnan yàlla nee na yow jullit bi yow taalibe bi nga xam ni yar nañu la nee na boo demee ba yëg ni war ngaa wax nee na maa ngi lay dénk nee na nga defar sa kàddu ndax kàddu gi ngay yëkkati dafa bokk ci imaan waaye rawatina kàddu gi nga yëkkati jëmee ci sa mbokk mu ni kon maa ngi lay dénk sa kaddu na rafet kon gis nga bokk yi bu ñu xoolee foofu mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallama daan jàngale ci ay saxaabaam dafa waxoon benn saxaaba ci saxaabaam yi muy xoq ba daf ko waxoon ne ko daf ko laaj nee na dafa daje ak moom nee na munuyu ko moom ba nee na munuyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di téye ci loxoom daat ko ni dama bëgg nga wax ma loo xam ni wala nga defal ma wala nga jëflanteeg man jëflante boo xam ni ëllëg ku ma dajal danaa mën a rafetal sama digganteeg moom ëllëg ma dajal rek danaa mën a rafet danaa mën a rafetal sama digganteeg moom mu ni ko loolu de li ma la ciy dénk lu gàtt la te bariwul mu ni ko maa ngi lay dénk fexeel ba koo dajeel rek su fekkente ne yàlla dogal na sa digganteek moom am dikk mu ni maa ngi lay dénk na nga ko jokk silman xataaka mu ni maa ngi lay dénk na nga ko jokk mu ni soo demee it ba yëg ni xeeñ na la ñuy séddale ci penc mi te la ñuy séddale ci penc mi mu nga waroon caa am sa cër ba nga ca waree am sa cër nga yëg ni xeeñ na la cër ba nee ëllëg jot sedd ba ñëw ñu teg ko ci sa loxo nga war koo séddale nee na booy séddale njëkkeel ka la xeñoon sil man qataaka waaye waati man xaramaka nee na soo ko defee mu ni li tax ñuy wax diw sang la diw sang la diw sang la li mag ñi di jàngale mag ñi dañuy wax ni su fekkente ne da nga ci ñaari sang judd ci ñaar ñu baax ñépp kañ seen tur ñépp kañ seen sell ñépp kañ seen yiw ñépp kañ seen mbaax nee na yow boo juddoo ca ñaar ñooñu nag yow yaa war a juddu ñetteel leen te naka yow yaay war a juddu nag indiwaat mbaax teg ci seen kanam ne jur ngeen ma ci mbaax waaye benn man may génn ci penc mi indi mbaax teg ci seen kanam wala benn man maay génn ci penc mi wala ma génn ci mbedd mi indi safaan teg ci seen kanam bu boobaa ñu ni nag ñaar jur nañu la ñuy yu baax waaye nag yow yaay ñëw nag ñetteel leen kon mbokk yi gis nga mag ñi foofu lañuy jaar ci jàngal la sa jikko mu rafet ñu jàngal la nga defar sa xol ñu jàngal la sa imaan mën a dëgër waaye ñu jàngal la sa mbokk nga mën koo taxawu ba ëllëg kenn du la sikk ci benn côté mbokk yi suñu delloo tuuti ci mi ma koy waxee ci yenn jotaay yi suñu mag ñi ñu am ndax sànq rek fa tabarakallahu maa ngi koy nettali Serigne Ndiaye mi ñu nekkal dañ ko ca daara ja léegi rek bi ñu jullee ba fi ñuy jullee tisbaar ci benn masala cest mooy mag ñi li ñu indi man damay bëgg toujours que ni nit ñi daldi yi def tamakkun delloowaat leen ko xam ni mag ñi amuñ ñu dul ñoom wa is qaala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi xalifatan qaalu atajalu fiha man yafsidu fiha wa yafsiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qaala inni alamu ma la taalamuuna wa allama al aadama asmaa kullaha idan man li ma yëg mooy ñu bañ la sunu maam Ibrahima waxoon ndax ba mu ne baayam yu ne leen dama bëgg ngeen ñëw jaamu li may jaamu yaa abati li nga xam ni moom ngay jaamu te du jaar yoon la taabudi seytaana ndax inna seytaana kana aduun mubin li ngay jaamu muy seytaane li ngay jaamu nga xam ni laa yugni ko wala ca aaya ba nga yëg ni yaa ngi jaamu koo xam ni ki ngay jaamu du la mën a jariñ la yusminu wala yugni min ju'in mënu laa jariñ ci nga lekk mënu laa jariñ ci nga naan mënu jariñ ci nga jëfandiku ci benn jëfandiku kon teg ko ci suuf kon kooko boo koy roy yaa ngi roy safaan waaye su fekkente ne bokk yi am nañu mag ñu tedd nga yëg ni jàngal nañ ñu defar suñu xol la sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne layna fil jasadi la mudduga isa salahat aw isa saluhat bu yaram bi baaxee lépp baax waaye wa isa fasadat aw fa isa fasudat bu yaram bi la ca yàq bu yàqoo lépp yàqu nga yëg am yëg-yëg bu wér ni ki ma jaarile fii ba defar sama jikko ba sama jikko rafet su ma ko delloowul njukkal def naa safaan su ko delloowul njukkal def naa safaan te mooy lan te mooy ba danaa fexe ba li mu fi bàyyi danaa fexe ba ràbbale leen ci kàddu danaa fexe ba rafe ba ràbbale leen ci askan dinaa fexe ba sama kàddu fu mu yëkkati ko balaa muy daanu ñépp dinañu xam ni kàddu gi yar nañu kàddu gi wala kàddu gi defar nañu ko ba kàddu gi mën a jaar yoon ba ñépp war koo mën a jariñoo kon bokk yi li ma wax mooy gëstu bi sëru jërul muy sori mag ñi ñu am seen muamala yi nga xam ni moom lañ daan jëflantee ba seenu mbokk ñu defar ko ñun ñi nga xam ni tey ñun ñoo dellu siwaat war a jëraat relève bi taxaw seen taxawaay war nañoo amaat kon beneen yitte boo xam ni mooy ànd ko ca na ko mag ñi daan defaree te mooy dundal lu mel nii kon innamal mu'minuuna ixwatun waaye bu ñu ñëwee ci islaax bi insha allahu euh, li ñuy tuddee xusnul kalaam comme ni ko waxee waaye bokk yi li ñuy tuddee xusnul muamala kon loolu it boo xoolee dina delluwaat ci ki nga xam ni wax na ni imaan mi ngi ci biir xolam wax na ni mbokk gi nga xam ni moom la ko yàlla dénk naka la koy sàmmee dëkkandoo bi la askan bi la famille bi la tariixa bi la wala diine ji la parce que yaa ngi dëkk ci biir quartier bi ah kay sàmmloo nañu la quartier bi pour nga ànd ak ñoom ci melokaan bi mu gën a rafete ci nga jëflante ak ñoom ah kay sàmm nañu yaa ngi ci biir yaa ngi ci biir kër gi imma say doomi bàyyi lañu imma say soxna lañu imma say doomi bopp lañu ak kay war nga am loo leen jàngal def ko ci seen xel ak ci seen xol ba seen xol dëgër ci def lu baax nga génn ci penc mi feeñal ko ba nga yëg ni la nga feeñal ci penc mi yàlla def na ca na mu gën a rafetee pour sa melokaan bi nga xam ne moom ngay jëflante ba sa ngëm yàlla ci bokk gi gën a mën a rafet axa kay nga ni waaw su ma génnee foofu li ñu tuddee muamala xasana nga yëg ni kon war ngaa mën a am ki indi safaan teg ci sa kaw nga war koo mën a delloo idfax bi lati hiya ahsan idfax bi ahsan nga yëg ni kon muamala boobu nga xam ne yow yëg nga ni am na lu yàlla def ci yow pour nga war koo mën a jëfandikoo sa diggante ak ki ko àndal te mooy lan te mooy nga yëg ni ci wax war nga koo defar nga yëg ni ci jëfandiku war na koo mën a defar nga yëg ni sa jikko yi nga xam ni war naa tax pénc mi naw la war nga koo mën a defar bi nga xam ni say question yi nga xam ni yaa ngi koy joyal moo xam ay question la moo xam ay waxtaan la yaa ngi koy joyal jëme ko ci say bokk war nga koo mën a defar bu dee it la ngay tontu muy jawaab ba la ngay tontu xol ak ngëm aku mbokkoo war naa mën a tax ba lii mag ñi bind nga yëg ni am na loo xam ne nee nañu sax ci wax lu dul dëgg te mooy wax safaan ñu baal ma ci baat bi mooy fen dafay am foo xam ni dafay yell dafay rafet ndax fa muy rafetee mooy tey bu fekkente ne penc mi soo ñëwee indi fi benn baat ñépp ni waaw lii nga wax day dëgg la ñépp dëggal baat ba ñépp dëggal kàddu ga te ñépp xam ni dëgg la waaye nga ñëw fexe ba orienté defar fexe ba ba fabriqué waat baat bi defar ko defar ko ba boo ko indee ci xalifa bi wala boo ko indee ci sëriñ bi wala boo ko indee ci mu muassasa bi nga yëg ni muassasa bi dinañu rafetlu kàddu googu dinañu ko baax ba nga jàpp ni kon kat su ma génnee ka nga xam ni moo doon def safaan su ma ko ko waxee safaan ba dina ko bàyyi indiwaat mbaax ah kay loola wax bu safaanoo waaye wax bu defar la boo xam ni defar na àdduna kon loolu nga xam ni mooy ahamiya bi nga xam ni. muy muamalatul xasana bi nga xam ni nit ki war na koo jëfandikoo ak mbokku jullitam te mooy ci wàllu wax te mooy ci wàllu jikko muy ci wàllu ay jëflante muy ci wàllu ànd muy ci ba fexe ba dolli sa cofeel ci digg sa diggante ak nit ñi fexe ba dolli cofeel sa diggante ak nit ñi loolu yaa ngi koy mën a amee ci sa jëflante bu rafet ak sa diggante ak nit ñi kon bu fekkente ne jëflante bi rafet na nga yëg ni jëflante bu rafet boobu am na loo xam ni moo waral sama kàddu jib ba bu sama kàddu jibee ka ko dégg xam ni am na lu ma war sama digganteeg moom te mooy delloo ko mbaax mooy delloo ko tedd nga kon mbokk yi xusnul muamala te mooy rafetal say jëfandiku sa digganteeg sa bokk jullit ci ay dëkkuwaay ngay wax mbaax ya'muruna bil ma'rufi wa yanhawna 'anil munkar di digre al amru bil ma'rufi waaye wa nahyi 'anil munkar ngay jëfalanteeg nit ki di ko digal lu baax di jëflanteeg nit ki waaye tamit di ko jéem a tere safaan ndax ñaar yooyu moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale wax ni mooy fexe ba day dugg ci xolu doomu aadama te bu duggee ci xolu doomu aadama su fekkente ne mbaax ga nekku fa waaye munkar ba moo ca nekk dafay dem a dem a dem ba dafa wax ni mooy jur ñaar te ñaar ya muy jur mooy li ñuy tuddee alxasadu ak li ñuy tuddee ak xillu te mu jàngale ci moom sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne alxasadu wal xillu yakulaani alxasanaati kama yakulu naar alxatab mu ni kon nag bu fekkente ne danga war a jëflante ak sa mbokk jëflante bu rafet nee na nga war a waxante ak sa mbokk waxante bu rafet nee na nga dàq loola nee na dafay dem a dem a dem ba dafay jur li ñuy tuddee alxillu bu juree alxillu nag dafay dem a dem ba xillu gi dafay jur al al alxasad mu ni nag te ñaar yooyu bu ñu dajee ci xol jëmm ja mën naa dem a dem a dem ba dafay draper mën naa dem a dem ba la nga xam ni moom la ca mag ña bëggoon wala moom la ca sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bëggoon la mën nga koo bañ a amati ndax lan mooy sa melokaan rafetatul kon bokk yi bu ñu yëgee ni xusnul muamala yëg nañu ni kenn ku nekk ci ñun war nga koo dundal ci sa pénc ndax man damay dellu si war rek ci mag ñi ñu am seen demalante ak seen dikkalante seeni jëflante ya nga xam ni ñoo ngi ko daan jëflante maam Cheikhul Hadj Malick radiyallahu anhu maam Cheikhul Xadim radiyallahu anhu maam El Hadj Abdoulaye Niass anhum ak ñu mel ni ñoom seeni ànd ya ñu àndoon mu wóor la ne ni maa ngi jële ci benn. téere bu ñu tuddee téere maam alxaaj abdul aziz dabbaax radiallahu anhu mu wax ca ni maam cheikh alxaaji malik radiallahu anhu moo waxoon nii maa ngi sip man Maodo sama njaboot bi nga xam ni wax na safaan jëme ci sama mbokk male di man Maodo maa ngi sip sama njaboot bi nga xam ni jëf na safaan wala wax na safaan jëme ci sama mbokk male ca Kaolack te mooy alxaj Abdoulahi Niass mu ni man Maodo maa ngi sib sama mbokk sama njaboot bi nga xam ne wax na safaan wala jëf na safaan jëmee ci ñii nga xam ni ñoom la ñu yàlla booleel ñu nekk ci toolu lislaam di bay te noonu la ko maam Cheikhul Xadim waxee noonu la ko maam alxaj Abdoulahi Niass waxee noonu la ko beneen kilifa waxee pour lan pour mbokk yi ñu fexe ba ñun ñëpp mbokk yi ñu dëggal li nga xam ni moom la ñu am ñu li nga xam ni moom la ñu am te dëggal li ñu am du ngëm xam-xam la dëggal li ñu am du ngëm-ngëm xam-xam la ndax wuy juru baax ware daan sëñ Abdul Aziz daf daan wax ni nit du gëm boppam waaye nit day xam boppam mu ni kenn la ñuy gëm muy yàlla nit bu xamee boppam nag xam mag ñi te boo xamee mag ñi jox leen seen wàccuwaay waaye boo xamul mag ñi doo leen jox seen wàccuwaay kon man daal li may wax ci innamal mu'minuna ixwa mooy bokk yi nañu xam daal ni iqaa boobu nga xam ni te mooy mbokkoo googu googule bi ñu ko yàlla wàcceelee ci kaw suuf joxuñu ko ci li nga xam ni moom la ñuy tuddee xusnul jiwaar ba tey ñu mën ci dikkaat ba kenn ku nekk ci ñun nga yëg ni war nga caa am loo ca mën a dolli ci sa dëkkaale te mooy lan te mooy nga yëg ni yàlla daf leen a ràbbe seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf leen a ràbbe te mooy dafa rabbe al dafa rabbe jaam bi ci buum goo xam ni buum gu dëgër la ba nga xam ni moom la ràbbee woon ca diggante aw su aw ak ak ak ak ak ndax boo jàngee ni waxtasima bi xablillahi jamian wala tafaraqu waskuru nicmatallahi alaykum wa is kuntum aadaan fa allafa bayna qulubikum fa asbaxtum bi nicmatihi ixwanan fa asbaxtum bi nicmatihi ixwanan ndax dem nañu ba ñoom ñépp kenn ku nekk la njëkk ñuy la njëkk taaluf bi di am kenn bëggul gis sa moroom ngir jëloo li nga xam ne mooy paaka wala jëloo li nga xam ne mooy jaasi wala jëloo li nga xam ne mooy fitt pour war koo mën a assassiner pour jëlee ko ci li nga xam ne mooy adduna bi waaye bu ñu demee nag ba nga xam ni taaluf am na ah nga yëg nii ñi nga xam ne yàlla defoon nañu am xam-xamu jinne yabaloon ci saydul xasrajayni ñu dem rey ko xatal na saydul xasrajayni said ibnu ubaada fa ramaynaahu bi sahmayni wa lam naqta il fuaada bu ñu demee ba àgg foofu ci ay reyante ci ay jamante waaye nag ñu am ku tedd ku baax ku sel ku yàlla defar jikkoom yàlla tànn ko ci sunu biir muy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw fexe ba mbokkoo googu mu indi ko ci seen diggante ñoom ñépp ba ñoom ñépp taalafu wa taxaababu ñu soppante bëggante waaye bokk yi ñoom la ñu indi woon muy fexe ba <clears throat> tënk la ci nga ànd bayn al afraadi al al al al iqwa nga yëg li al infaax parce que dafa am benn saxaabi dafa ñëw ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ni ko dama bëgg nga wax ma nu may def ba nit ñi sopp ma ak nu may def ba sopp nit ñi nu may def ba nit ñi sopp ak nu may def ba sopp nit ñi mu ni ko del jël li ci sa alal li ci sa poos di leen ko jox te yow it ngay fexe ba li nekk ci seen poos nga bàyyee leen ko xoolal sëriñ Abdul Aziz Al Amin sëriñ man Cheikh comme ñun moom la ñu gënoon a jege moom lañu ñu gënoon a xam bi mu génnee àdduna ñu bari yaa ni sëñ Abdou li mu daan dimbali ci mbokk gi sëñ Abdou li mu daan dimbali ci taalibe yi sëñ Abdou li mu daan dimbali sëñ Abdou li mu daan dimbali man ni bokk yi ma ni leen dama ko ko mos a wax dama ko ni sa wilaaya dama jàpp ni papa da nga koy nëbbee li nga xam ne moom ngay def ay kàddoo di ko jox nit ñi marabu bi mu génnee àdduna sëriñ bi c'est-à-dire mooy que ni ñëpp benn baat lañu doon wax mooy ñi mu doon dimbali ñi mu doon dimbali ñi mu doon dimbali ñi mu doon dimbali ñi mu doon dimbali mais or que ñi nga xam ni ñoom la doon jëflanteel ci wàllu baatin moo ëppoon ñi mu doon jëflanteel ci wàllu saahir bi nga ñëw mu jox la jàngal la ci wàllu ismila la atam wala nga ñëw mu jàngal la ci wàllu daara wala nga ñëw mu jàngal la ci wàllu mag ñi wala nga ñëw mu orienté la ci digganteem moo la daan jàngal digganteem maam Cheikhul Khadim ak maam Cheikhul Hadji Malick toolam yii mam Cheikhul Hadji Malick amoon ci Gosaas mu ni maam Cheikhul Hadji Malick radiyallahu anhu bi mu yëgee ni maam Cheikhul Khadim gor na fii ci Touba maam Cheikhul Hadji Malick daf ni ah kon nag sama tool yi ca Gosaas nag yàqu na ñu ni ko lu tax mu ni bàyyee naa koog Serigne Touba ndax Jurbel ak Gosaas dañoo jege jegeyoo te bëgguma faa dem man ak moom mu mel ni damay xëccoo. te moom it la may doxal fii ci kajoor ma ngi koy doxal ca bawal kon naa ko bàyyi ak bawal mu doxal man lu ma mën a doxal ma doxal mais xoolal noonu la bàyyee noonu la géddee tool yi ñëwatu fa ñëwatu fa ñëwatu fa ñëwatu fa ba ni mu génnee àdduna benn rakkam bu mu nekk doomu bàyyee moom la fa bàyyi mu nekk fa muy maam Abdou Xaju si pour rek xam ni mag ñi li ñu indi woon ñun ñun ndaw ñi dañu war dañ ko war a dañ ko war a consommer dañ ko war a eh, dañ ko war a dañ ko war a doxalaatal ci melokaan boo xam ni melokaan bu mucc ayib la ba ñu xam ni kon ñun mag ñi indi luñ lu woon ay faya faya donte leen lépp dafay delluwaat ci al alquran aha kay ndax gëm nañu alquran aha kay gëm nañu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom lañu ñu yàlla joxoñ aha kay waaye nag mbokk gi bu dëgëree ba dëgër ñu gëm mag ñi ànd ak ñoom ci seen liggéey ak ci seen doxalin moo tax mu dëgëree nii ba lii mu mel mu mel ko kon njàngale moomu moom la wax ne kon def ñëw tënk li rabti bayna al afraad al uxwa min al infaaq wal awn al madi wal maanawi min musharakatihim al afrah ndax dafay dem ba li nga xam ne yow pour nga mën a sa mbokk mën laa bëgg wala sa mbokk mën laa sopp mais da fexe ba da ngay da ngay da koy dangay ngay da ngay da ngay ci sa poos yenn saay nga génne dara jox sa mbokk ndax sëriñ bi daf ñu daan wax ni ñett yi dox mbokk yépp benn saxu ci kawar mu ni ñett dox mbokk yépp benn saxu ci kawar ñu ne ko ban ak ban mu ni tënk loxo génne joxe mu ni ñaareel bi mooy làmmiñ wi di wax lu rafet jëme ci sa mbokk mu ni ñetteel bi mooy mooy mooy ndëggu bi dox ko léegi nag bu ñu demee ba ñun kenn ku nekk am nga ñu baal ma sax du buur waaye kenn ku nekk ci ñun am nga yëg-yëg ni man daal sama kër rek laay toog man daal du ma seeti maam Cheikh ndax fa mu bokk laa bokk maam Cheikh ne ah daal du ma seeti Xasan si fa mu bokk bokk dañuy dem a dem ba li mag ñi di wax ni bu umpulee amee noonu dugg waaw bu umpulee amee rek nooneel dugg. te bu nooneel duggee rek mbañeel dugg na te bu mbañeel duggee nag mooy dem a dem a dem ba catastrophe yi ngay gis ci biir kër yi ak penc yi dafay dal di judd te loolu sëriñ bi dañ koy gis ci jamono moo tax man dama ci cité ñaar yal na yàlla dolli seeni leer sëriñ Sidi Muxtaar sëriñ Abdul Aziz Sy Al Amin li ñu doxal ci mbokk gi diggante bi ñu toogee ci xilaafa yi li ñu doxal ci mbokk gi mën naa wax ni moo rataxal ba fii ñu toog nii tey mbokk gi ni mu tënkoo nekk benn tarixa yi ni mu tënkoo nekk benn ni ñuy àndandoo ci jamiyaat yi ni ñuy àndandoo ci mbooloo yi ni ñuy àndandoo ci taxawaay yi ñoom ñaar ñoo ko liggéey te dañ ko liggéey ci façon boo xam ni amul kenn ku mën a duut sa moroom ci sa njaboot ne sama njaboot def na safaan bii ci sama kanam wala wax na lii ci sama kanam fexe nañ ba ñoom tënk nañu ñu ñu am ñépp ci ne leen nag la sëñ Sidi Muxtaar waxoon sama ñaari maam yi bëgguma dégg ku ci wax safaan ñu ni ko ban ak ban mu ni Seydil Xaaji Maalik ak Serigne Touba Serigne Abdoul Aziz Al daat miya sëriñ Sidi Muxtaar kat nee na ma sama rakk ji sës ci man rëkk te dooma rëkk ma ne ko yow it sama mag ji sës ci man rëkk te dooma dompat waaw te dooma dompat noonu la ko daan waxeek moom moo tax ñi daan jógee fii ci ay ju di ñëw ci moom di ko seet si kenn xamul nu mu toll moom sëriñ Abdou Samit waaye ñi daan jógee Tiwaawan tamit lu musal xew ci xadara Seydi El Hadji Malick daf naan balaa ñuy def dara dem leen ci sëriñ Sidi Muxtaar ngeen waxtaan ci ak moom waaw ñun ñëw nañu takraaran miraaran fii ci Touba jaar ci moom jaar ci sëñ Bas jaar ci moom Cheikh ànd ak moom dem ci sëriñ bi ne ko sëriñ bi nee na nangam ak nangam nangam ak nangam mu ni ma mu ni lu mu wax loolu laa wax lu mu waxul waxuma ko loola moom la mag ñu dund sëriñ Fallou moom la doon dund ak sëriñ Babacar Sy moom El Hadj Abdoul Si Dabaax loolu doon dund ci jeexantalu sëñ Abdoul sëñ Fallou ba ci sëñ Abdoul Ahad Mbacké dund ko ci euh, sëriñ Salih Mbacké radiyallahu anhum ah. ba ci Cheikh Abdul Xaadir ci noonu lañ doon dundee ba mu ñëw jaale si ñu ànd ba ñu ànd loolu yépp di rafet kon man dal sama sama kàddu bokk yi dama koy gën a jooyal rek ci ñu xam rek ni euh, mbokk gi ñun ñoo ko mën a dëgëral ngëm yàlla ci xol lay nekk du feeñ ci kanam waaye mbokk nag day feeñ ak mbokk day feeñ ndax tey bu fekkente ni dama toog ñaari fan ñeenti fan woowuma maam Cheikh woowuma ko téléphone maam Cheikh dina am yëg-yëg ni ah sëñ Xasan day ñett bis bu sekk noonu ñëw te ñaari fan yii dégguma ko war na maa woo xam lan moo ma téye ba tax woowuma ko téléphone su ma wooyee la muy njëkk a wax mooy ah waa sa waay mbaa yaa ngi ci jàmm ma ne ko maa ngi ci jàmm loolu moom mooy doxal moom mooy doxal ab ànd mais loolu mooy dëgëral li ñuy tuddee li tax li tax ñu ni al afradu al qawi parce que li nga xam ni li nga xam ni fard bi ak ak nation bi ak société bi ak population bi li nga xam ni moom mooy lay delloowaat ci li nga xam ni nga am yëg-yëg bu wér ni mu ngi nii nga téye ko ci sa loxo boo laalee yëg ko boo mosee xam ni mos nga ko boo tax nga xam ni taxaw nga ko mais dangay ngay am royuwaay te royuwaay boobu bokk yi moom moo ñuy delloowaat ci sunu maam yu baax yi delloowaat ñi ci sunu baay yu baax yi nga xam ni ñoom la ñu loon bërki démboo njaay ñu jóge fi waaye jógewuñu fi ndax seeni jëf yu rafet mu ngi ànd ak ñun bu ñu delloo ci tuuti it ci al uxuwa ci ni ma ko waxee sànq delloo waat ko ci li nga xam ni moom la mag ñi daan jëfalante te mooy jéggale mooy jéggale bokk yi ci daara ji sax dañuy wax ni sëriñu daara bi gën a laabir moom la ndongo daara bi gën a bëgg ci daara ji sëriñu daara bi nga xam ne moo gën a laabir ci ndongo daara bi moom la xale yi di gën a bëgg sëriñu daara bi nga xam ni xale bi su mokkalee di nga fexe ba yëg ni mokkalam rafet na nga ni ko waaw tëralal sa sa àlliwa su mokkalul di nga fexe ba mu daarante ak moom ba mu dem ti defaraat àlliwaam ba àlliwaat mokkal mu ñëw kooku cofeel gi muy am ci yow du bokk ak gi muy am ci keneen dama ko dox barki démb ñoom fu ñu dem am benn sëriñu daara boo xam ne bi ñu nekk ci daara ji dafa xawoon a am tuuti ak caay-caay ndax bu noor musaan jot ñu dem ci àll bi di fori gerte euh, na muy jëfandikoo ak yow mooy que ni dafay bàyyi soo yëyee gerte ndax boo yëyee gerte da ngay gaaw a xiif da ngay gaaw a mar foofu la daan xamee ñi nga xam ni dañ parce que daf ñu daan tere ñu yëy gerte bu ñuy for gerte mu tere ñu ko ngay lànk waaye boo yëyee rek da ngay gaaw a mar boo ñëwee ni mu lay joxee ndox parce que moom ci daatu garab rek lay toog. kenn ku nekk mu sos la ñuy fukki pot yi gerte lay leen sas ñi juróomi pot ñi gën a mag juróom ñaari pot ñi nangam waaye soo yéeyee rek fi mu koy xamee mooy da ngay gaaw a mat moom bu toogee ci taatu garab gi yore biteelu ndox bi xam ne ñëpp rek foofu lañuy ñuy sosi boo ñëwee ci jànj bi la lay day gas ci jànj bi janj nañu fi moom ñu ko xam nañ janj bu gasee ci jànj bi jël kaasu ndox bi sotti ci ne la njëkkanteel ak ndox mi dangay ngay njëkkanteeg janj bi gaaw ndax lu ko moy rek jànj bi dina naan ndox mi te bu janj mi naanee ndox mi yow duutoo naan bis boobu ndax kopp boobu mooy sa kopp ndox yu ñu dee barki dee moom ma nuyu ko mu ne ma man la Cerno ne ko Cerno Malik man mu ne ma Cerno Malik ko àll boni yëg ni safaan loo xam ni lu bare bare bare bare bare moo tax jéggale dafa baax wal kaasimin al ghayz wal aafina an innaasi wallahu yuhibbul muhsiniina mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na mer bokkoo ci man waaye kudul mer kudul jégali it bokkuloo ci man kon gis nga ndekete sa mbokk bul ko mere bul ko dagg wàcc amat liir ci benn risaala bu ñu Seydil Hadji Malick Touré radiyallahu anhu joxoon Serigne du Touré benn risaala bu mu ñu joxoon ñi di ko jàng risaala ba ma liir ca benn baat bu am solo mu wax ni iblis ak firaaw na nee na dañu ñëw iblis moom moo ñëw ci na bi mu ñëwee ci na mu daal di ñëw ci buntam daal di fëgg buntam daal ni pëng pëng bi mu ñëwee ci buntam daal di koy fëgg firawna daal ko ni kooku kan la iblis daal di koy ton daal ko ni yow yaa ni yow yaay yàlla soo ni xanaa soo doon yàlla bi nga xam man maay kan law kunta ilahan la ma jahilta nii yow nee nga yow yaay yàlla kon kay boo doon yàlla di nga xam man may kan ndax yow yaa taxaw ni ana rabbukumul ko mu ni ko sawaay dugg sil rek xamee naa sa baat ñoom ñaar ñu dugg waxtaan def seeni discussion way waxtaan waxtaan waxtaan discuter discuter discuter bay jeexal fa ñuy jeexale seen kàddu nee na mu laaj ko moom iblis mu laaj firawna daat ko ni est ce que man ak yow am na ku ñu gën a bon ci kaw suuf mu ni ko est ce que man ak yow am na ku ñu gën a bon ci kaw suuf iblis ne ko waaw am na ko ñu gën a bon de mu ni ko kan mu ni ko alxaasidu ki iñaan mu ko alxaasidu ku xolam lëndëm iñaan yéenewul ay bokkam jàmm yéenewul ay soppeem jàmm yéenewul ay ay am di jàmmam jàmm mu ni kooku moom laa jàpp ni moo ñu gën a bon man ak yow ci kaw suuf bokk yi te bu ñu doxatee jàngat tuuti nga xool ñaar ñooñu seeni jëfandiku ba nga xam ni yàlla rëbb na leen génnee leen dàq leen waaye teewul que ni rek seen njëlbeen rafetoon na lool ku mel ni Iblis nga yëg ni njëlbeenam jàmm yàlla te asamaan yi asamaan bu ci nekk mu taxaw ci jàmm ci boromam ba am ca garaat waaye fasaara ab la sa ndax jëfandikoom baaxul sellul yàlla bécci nga ko teg ko teg ko ci suuf te bu toogee ba ni ki ma gën a bon nii la mel te ñooñu ñu wax ay nit lañu. kon nit ñi war nañoo bàyyiwaat xel ci li ma waxoon sànq ci sama commencement te mooy ëllëg bu yàlla taxawee ak malaayika yi daat ni malaayika yi nit ñi man maa waxoon ni dinaa leen bind ñu nekk sama xalifa ci kaw suuf ndax keroog ba ma leen di bind dama leen a laaj seen kes la ma leen a laaj xalaat ngeen ni ma bul bu leen bind ndax boo leen bindee li nga bëgg ci kaw suuf doo ko am ndax ñoom bu ñu ñëwee ci kaw suuf mbokk gi duñ ko doxal du ñu doxal ngëm yàlla ci kaw suuf du àndandoo du nekk benn xam nga luy seen luy seen luy seen objectif ay lu seen yitte mu ni ah, mu ni rayante ak yàq environnement bi keroog bu boobaa yàlla day taxaw benn yàlla sëgg malaayika yi siggi ndax la malaayika yi waxoon am na wala amul waaye ñu ni tamit li ñuy wax mooy li ñu mag ñi bàyyeel ñu sàmm turaas bi est-ce que bu ëllëgee bu ñu taxawee ca kanamu mag ña wala mag ña taxaw ci seen kanamu boroom taxaw ci kanamu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga xam ne moo doon seen jëwriñ ci tool bi mu daal di xool njaboot gi daal ne ah, njaboot gi kat waa Daaru Muxti kat mu asasatul Wafa kat yëg naa ni seen taxawaay ba nga xam ni moom laa leen bàyyi loon ca daara ja yëg naa ni tegewuñu seen tànk yëg naa ni tegewuñu seen tànk daal lay ñaaxaat daal di lay encouragé waat ñaanal la yow mi nga xam ne yow yaay doxal sa doxalin pour mission bi mën a jëm ca kanam. waaw yi lu mel noonu bu la ko yàlla jagleelee ci nga xam ni yaa ngi dem ak ci taxawan bi waruloo gestu waaye la ngay war a mën a def rek mooy fexe ba fu jullit nekk fu ku baax nekk nga mën koo xeeñtu nga dem xeeñtu ko waaye tamit nag lu baax fu mu nekk it nga war koo mën a jëli nga dem jëli ko indi ko ci sa kër teg mbokk bu ñu delloo ci ci sabil al islah al aqawi daf lay doy sëkk rek nga mën a am ay référence yu wér te leer yoo xam ni moo lay delloowaat référence ya lan la mooy alquranul karim bi nga xam ne yàlla moo wax ni ya ayuha nnaas la yasxar qawmun min qawmin kon bokki suxriya dafay wàññi ak cofeel ci sa dëkkandoo bokki suxriya dafay wàññi ak mbëggeel akuk àndandoo ci sa bokk bi nga xam ne moom la la yàlla booleel moo xam deret la moo xam diine la moo xam lu mu mën a doon te bokk yi mag ñi bu ñu xoolee seen yitte yépp dañu doon dàq seen askan di tëral li nga xam ni mooy diine ak li nga xam ni mooy sharia waaye seen lépp moom laa wax benn mbokk léegi muy sëñ Njaay may ko ma maam Cheikhul Hadji Malick daan jàngale wax ni ñu ni ko Moro dafa mel ni li nga jàng bari na de mu ni waaw axakay bari na lool mu ni waaye nag lu mu bari bari dégg gaa ma ci ëppal solo mu ni waaye lu mu bari bari rek dégg ga moom a ci ëppal solo kon mbokk yi ndekete xam li muy bari bari dégg moo ci ëpp solo te dégg li ci ëpp solo mooy nga jëfe la nga dégg waaw mooy nga dégg la nga jëfe kon nag fa tabarakallahu ah, bu ñu doyee sëkk rek ci ay ci islaahul axawiya bi nga xam ni faslixu fa aslixu ndax alfaau asababi faa faa gi dafay ñëw nekk faa goo xam ni yàlla waxul yàlla waxul suma aslihu fa aslihu la yàlla wax comme yàlla fa aslihu la wax bu nee innamal mu'minuna ixwatun suma aslihu kon da nga naan man nga ko def tey ànd ak maam Cheikh kii rek sama mbokk la waaye lu la neex nga teg ko ba jëmmi jamono nga ne yàlla suma aslihu la wax waaye yàlla bu nee innamal na ixwatun waaye fa comme mbokk gi dugg na yàlla nee na nga doxal islaax nag bu mu am doggante kon nag al bi daf lay doy sëkk ni nga bañ a reetaan sa mbokk nga bañ a wax safaan mu dégg ko nga bañ a wax safaan ci àll bi ni moom moo ko moom wala nga yëg ni am na loo ko jàppal ci sa diggante ak moom moo tax mu ni nag kon moo xam muy góor moo xam muy jigéen kum ci mën a doon ci yéen daal maa ngi leen wax rek ni nga ngeen àndandoo nekk benn te bu leen jëwante bu leen noonoonte te bu leen bu leen defante safaan ndax bu ñu delloo ca xajatul wida yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko fa jàngale indi bi sallallahu wa sallam daf ko jàngale foofa ni jàpp leen ni yéen ñëpp ay ay mbokk ngeen yéen ñëpp benn ngeen kenn ku nekk sa yéen kenn ku nekk ci yéen deru kii xaraam na ci mu tudd ko wax ca safaan yaramu kii xaraam na ci mu tudd ko wax safaan euh, xaqu kii mooy xaqu kii fexe leen ba lépp loo xam ne rek jëflante la bu rafet maa ngi di dénk ngeen jëflante loola bu leen xeebante bu leen reetaanante moo tax yonent bi moo tax euh, ay alquran bi daf lay jàngal ni euh, bi yàlla wax ni ijtanibu kasiran mina zanni inna ba'da zanni ismun wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadu an yakula allaha ma aqihi mayitan boo demee ba ca feeba mu ni ya ayyuha nas inna xalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu ndax lan inna akramakum inda allahi atqakum mu ne lii daf lay moytandikuloo rek yu'asiruna fiha an suqiya wal i'tiqaari wa takabburi wal israari ala dulmi wa su'i zanni wa tajassusi wal ghiiba kon gis nga bu fekkente ne dem nga ba nga xam ne yow të nga ni ko olof di waxee të boo demee ba safaan jub mbaax wax la alhamdulilahi rabbil waaye boo demee ba nga yëg ni te nga lépp lu safaanu jublu say bokk neel alhamdulilahi rabbil alamin waaye boo demee ba nga xam ne jublu nga say bokk waaye yaa ngi doxal islaax bayna baynakum jàppal ni mën ngaa taxaw kon ni alhamdulilahi rabbil alamin kon nag bañ a xeebante bañ a indi takabbur bañ indi euh, safaan bañ a di tooñante bañ a ñaawante njort ci sunu biir bañ di di gëstuwante ci sunu biir waaw diw kat sa waay ah oto bi mu war fu mu ko jëlee waaw diw ko sawaay tabax bi mu tabax fu mu ko jëlee waaye diw ko sawaay ah, koppar yi fu mu ko jëlee waaw ak di ak ak li ñu tuddee ala xiiba su ñu demee ba yooyu am da ngay dem a dem ba imaan bu nekkoon ci sa xol day raxasu cofeel bu nekkoon ci sa diggante sa sa mbokk cofeel ga dafay wàcc ndax islaax amatu fa islaax amatu fa yéwénoo sa diggante ak moom ndax li ngay yéwénoo sa diggante ak moom mooy sa mbokk lu mu am yéene ko mbokk yi bu ñu xoolee ni li ñu sunu borom tabaraka wa taala digal mooy wa amarana bi taarufi wa taqaarubi duna tanafuri wa tabaudi yàlla daal digal nañu a taaruf mbokk yi te mooy te lii bokk na ci li sabab taaruf mooy tey ñi jóge Tiwaawan ñi jóge ca xadara maam Cheikhul Xaji Maalik radiyallahu anhu wàcc si ci xadara maam Cheikhul Xadim radiyallahu anhuma fekk fi ay bokk yoo xam ni wóor na leen ni xamantewuñu woon ñu am taaruf taaruf booba daf lay yëg ni dafay feeñal uquwa uquwa booba daf lay yëg ni daf lay feeñal taxaabub te taxaabub booba dafa lay yëg ni daf lay daf lay dafay feeñal taawun te bu taawun amee nag lépp mën naa sotti ca loola kon dal nañu doy sëkk inna akramakum inda allahi atqaakum na kàddu yee rafet na jëfe ndik yu di rafet na ànd bi rafet na sell kontaan nañu bég nañu foofu daal la ñuy daaneelee kaddu gi nga ah, xam naa eh, Serigne maam Cheikh moom lay jox rek ci jéggalu ci li nga xam ni man moom laa waroon a gën a jàllale te mu desee mat na mu gën a rafetee wala moom na mu ko bëggee woon ndax jamiya bi nga xam ni moom la yàlla dogal mu nekk ci kanam bu sañoon moom dama koy wax toujours ne ko yow sa yitte ci jamee bi mooy boo sañoon jamee bi day naaw waaw ndax borom yitte la dama koy yow man ak sëriñ Sidi day borom yitte tabaarakallaahu himma aaliya la am bu rafet bu kawe ci lii damay nuyu sëriñ ba saa yu ma ko nuyu mu ne ma bis bu nekk sëñ Mame Cheikh dina ma wax sa mbir ma ne ko lépp ci moom la moom moo baax ndax mooy doxal ba mu rafet ñëw rendre leen compte ni ñu ne ak waa ñoo ànd doxal te moom mooy doxal lépp. loolu nag dafa bokk ci rafetal dama wax ni moom rek doy na exemple ñu mën a yëg ni lii nga xam ni moom la bokk yi tey nii nañ ko waxtaanee innamal mu'minuna ikhwatu dafay wax ni moom mën naa doy sëkk ka ñi ñu def ko muy sunu référence ci innamal mu'minuna ikhwatun boobu ndax ku ko dund la waaye nag daf ko jëlee ci ay baayam jëlee ko ci ay maamam ñaari baayam yi ma mujjee tudd rek muy Serigne Sidi Muxtaar Serigne Abdoul Aziz Al Amin mat nañ ñoo doy sëkk. ci lépp loo xam ni jëfandiku la boo xam ni dinañ ko war a mën a rafetal ci ànd bi ba lépp mën a rafet kon tànk yooyu ca la jaar ba tax it ñu nit ñu dagg suñu yitte tabaarakallaahu ànd kook moom ànd kook waa alwafa ci jëfandiku bu rafet bi ñoo ngi sant ñëpp di leen jotal nuyoo waa Tiwaawan di ko teg ci loxo xalifa bi di Serigne Abbas fa tabarakallahu mu jotal ñu ko ci mbooleem njabootu maam Cerno yi jotal ñu ko ci mbooleem njabootu maam Cheikhul Xadim radiyallahu anhu ci loxo alxalifa Serigne Mountakha ak mbooleem njaboot gi kaddu yooyu daal lañ doo xam ni moom lañ doon indi lu rafet ngeen xam ni ci njamiya mm, bi nga xam ni ñoom ñoo ñu jox ndigal lisaanuhum afsahu min lisaanina bu fekkente ne jotul wa kalaamuhum ablagu min kalaamina waaye nag ñun la yàlla dogal rek ñu ni ñu sawfa yulxuuna haatihi al kalima fa tabarakallahu bu ko defee ñoom luy rafet ci ñoom la luy jot ci ñoom la waaye nag bu matul ci man la maa ngi baalu xaq ñépp di wax ni wa waa muassasa al wafa wala tahinu wala tahsanu wa antum al a'lawna in kuntum mu'minina assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf jërëjëf euh, sëriñ Xasan si ci waxtaan wu am solo bi nga xam ne moom nga ñu baaxee tey te mu jëm ci bennoo goo xamante ne yàlla moo ko benn la ñu gëm ñëpp ngeen wane ko ci wax ji waaye nag jëf ji tamit wane ko jaarale ko ci njiitul ki nga xamante ne moo lëkkale moo jiite association bi lëkkale doomu soxna yi te yëngatu ci wàllu tasawuf ngir défendre tasawuf muy AIS. di maam Cheikh Mbacke moom Serigne Khadim Awa Ba xam naa ne euh, waxtaan wi am gu mu am solo tax na laaj yi xaw naa bari lool waaye nag lu mu gàtt gàtt faaw ñu jox suñu maam Cheikh su ko defee moom mu def benn taaliq bu fekkente ne waxtu may nu ko may nañu ko lu ci xaj rek su ko defee sëñ bi ten ñu tànn ci lenn ci laaj yooyu mu tontu ji ñu doon yëkkati jaraay bi. kon dañu jox kàddu bi rek Serigne maam Cheikh Mbacke. su ko defee mu indi ay kàddu yi. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa nabina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsaan mi sant yàlla julti yonent sallallahu alayhi wa sallam ah, ñi santaat yàlla bi ñu mayaatee ñu dajawaat fii ci weeru koor teddu mag wi ci dëkk bu sell bi di Daaru Muxti ci néegu yàlla suñu borom wa taala bi ah, ñaanoon nañ ko daaw ak daaw jéeg yàlla may ñu ko ñu ngi koy ñaanaat ci wàq weer ko tëdd wi suñu ànd bi nga xam ànd nañ ko Al muy kuréel gi di AIS di association islamique pour servir du soufisme yàlla nañ ko yàgg ànd euh, ay at yu bare bare bari te yàlla dolli ñu tawféex ba liñ fi indi lépp di ay njëriñ yoo xam dana wisaaroo ci askan wi di ziyaare bu baax sëriñ Abbas mi nga xam ne mooy kilifa jataay bi wala dëkk bi di ko teg nuyu sell ci loxoom mu jot li ñu xalif général de Mouride sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg te waaye noonu la ñuy nuyoo te mboolem xalif généraux yi nga xam ne nekk nañ ci biir réew mi di Sénégal nga xam ne AIS ngir sàmm njaboot gi ngir nit ñi ànd nekk benn dund jàmm ak salaam ngir dëggal uxwa al islaamiya googu moo tax ñu taxawal ko kon ñoom ñëpp la ñuy liggéeyal bu ñu tuddee sëñ Bay Si Mansour dañ mën a yóbbaale moo la xalifa yëpp beral nuyoo ak ak ziyaare ci liggéey bu sell bu rafet bi nga xam ne yéen a koy def mu mel ne yéen yokk ngeen lu bare bare bari ci benn jullit ñi yokk ngeen ci lu bare bare bare bari ndax depuis ngeen taxawal Al Wafa ku xool list bi li fi jaar ci ay boromi xam-xam ñoo xam ne ñu weet ñu wuute lañ ci ay man baax ci ay naanuwaay ah macha allah muy murit muy xaadir muy tijaan xàmmewu leen kenn lu dul kuy wax loo xam ne yàlla nee na yontu sallallahu nee na te mu tegu foo xam ne fu war a tegu la. li fi jaar ci list bi kenn xamul toll kon yéen dafa mel ni yéen ngi jëmmal bennoo googu ak mbokk googu loolu moo waral bu ngeen gisee waa AIS e di liggéey ci liggéey bi mel noonu ngeen am nag ñun def taawun boo xam ne chaque année ngeen yëkkati benn dem joxuñu ko ñu jox ko kenn ci membre yi nga xam ne dañoo nekk ci biir AIS e ñëw traité ko macha allah tey ñu ñëw nag indi euh, sunu mbokk sunu xarit di sëtu Sidi Hadj Malick si di Sidi Hassan si mi doon wax léegi bàyyi ko teewaawoon. ngeen jox ko thème bu am solo mooy innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun fraternité bi nga xam ne moom la julli ñi war a dund mooy gi macha allah li mu ci wax moo am solo lool euh, dafa macha allah taala la ndax nit boo dee wax bu la yàlla mayee xikma te euh, te yàlla ku may xikma jox na la yu bare bare bari da ngay xool fa jamono ba toll ak fa nit ña toll nga wax fa ak ñoom ndax bay ci tànk. bu ñu wax jullit ñi seen mbokkoo ni la gën a jege moo gën a yàlla moo gën a yey ndax ñun fii ci lañ nekk Sénégal ci réew mi lañ nekk di fi dund nekk ay jullit kon bala ñuy wax fenn di jéggaani nañ wax suñu biir suñu mbokkoo ñu gën koo dëgër gën ko sud gën ko sudee donc sëñ asam ci loolu la ñëw dafa ñëw ngir ni mag ñi daan dundee ba yar ñu ci yar ci sunuy waajur ak sunuy baay ak sunuy maam bàyyi ñu fi turuq suufi yii bàyyi fi kalimatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah nga xam ñoom xamuñoo xaj ak seen kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah muhammadu rasulullah dugal nañ seen biir nan lañ mën a fexe ba loolu ñu gën koo renforcer gën koo dundal kon sëñ Assane bi mu ñëwee wax dëgg fa yàlla thème bi ci loolu la ko jëmale te yaakaar naa ñii déglu ak ñi doon seetaan euh, xam nañ fi bëgg wax te dégg nañ ko ndax macha allah taala leer nañ ñi te indi na ko ci alquran ak sunna waaye indi na ko ci ay addina yoo xam ne ni ko mag ñi daan dunde jëflante bu rafet ba ci gën a muy sëriñ Sidi Almuxtaar Mbakke ak sëriñ Abdou Aziz Amin macha allah tabarakallah nga xam ne ni ko sëriñ Assane waxee suuxat nañ ci mbokkoo gi lu dëgër loo xam ne bàyyi nañ ko fi ba léegi ñun ñëpp ci lañ tegu fa yéene ànd pour dund sunu réew mi jëm ci kanam waaye sunu lislaam mën a jëm ci kanam ndax xam ne buñ àndul nekk benn buñ suuxatul mbokk gi mënuñoo taxawal dara ah man nag sama commentaire fi ma koy jëmee dama koy sof rek gën a renforcer gën a dëgëral ah, sëñ Assane indi. ndax euh, islaax boobu sax moom ci lay ci lay dugg ndax fa aslihu bayna axawaykum googu mooy islaax mooy yéwénal mu mel ne que euh, li manque ci monde islamique actuellement li fi manque ba tax tey coow li am boddante ko am musulman yi kenn xàmmitu sa morom kenn ku ne yaa ngi xool sa pas-pas wala yaa ngi xool li ngay dund bu ko keneen dundut mbokkoo woo ko bàyyi nga bàyyi nga sax fàtte nga islaax bi xam ne su borom subhanahu wa ta'ala tegoon na ko ndax ragal yàlla dëgg la kenn ku ne yaa ngi koy def ci am na ñoo xam ne ragal nañ yàlla bu dañ koy def bu dee woor dañ koy def bu dee natt aska dañ koy def waaye ndax ñuy ndax islaax am na nekk saalix lu yomb la nekk nit ku baax waaye nekk muslix moo jafe nekk muslix moo jafe suñ mag mi li ñu doon xëntewoo di ko def mooy jéem a nekk muslix kuy defar kuy yéwénal am pénc loolu lañu doon xëntewoo waaye julleeg woor ak wér doog def yi nga def loolu dafa yomb kenn ku ne mën koo def doo joteeg sa morom dara waaye ndax loolu doy na yàlla lim gën soxla ci ñun moo ñu jug di islaax di yëwanal diggante yi di defar mbokk gi di defar lu naroon yàq di yëwanal kàddu yi di defar diggante yi defar suuf si lii yàlla suma subhanahu wa moom la ñu gën a yittewoo moo tax da gis ne yàlla daana alak ay xeeti yonante daana alak ay peuple waaye am na foo xam ne yàlla dafa settee wa ma kaana rabbuka liyuhlikal qura bi dhulmin wa ahluha muslihun yàlla nee na musuma ñëw mukk di faagaagal ab dëkk di la alak fekk ña fa nekk muslixuna dañuy yéwénal na man nañ fa am lu ne mën na fa am waaye yàlla moom bu jógee bay alak ay dëkk du fekk mukk ay muslixuna ñoo xam dañ faa nekk di yéwénal mu leen ni boomaale ok di leen alak kon mel na ko ñun actuellement li ñu manque monde monde islamique wala boog li ñu manque biir réew mi Sénégal mooy gën a yéwénal mbokk gi gën ko yéwénal bu ñu gisee eh, yonte yàlla bi muy wuutaloo gannaawam Haaruna Haaruna bi mu koy wuutaloo gannaawam dafa gën a insister ci islaax dafa gën a insister ci islaax ndax yonente yi képp ku leen bëgg wutu faaw nga ñeme coona te coona dëgg bi ci islaax moom laay wax sa sa nafsu rek nga defar ko loolu loolu yomb na waaye jéem a defar nafsu ñeneen doomu aadama pour ñu am nekk benn foofu la mbir bi nekk moo tax euh, moom Haaruna bi ko Moussa di wax wa qaala Moussa li axi haaruun axlufnii fi qawmi wa aslih wa aslih wala tattabi' sabiilal mufsidiin euh, maa ngi lay dénk yow soo mbokk Haaruna wuutuma sama nit ñi kët waaye na nga defar diggante bi na nga dox mbokk na nga defar lépp la war def wala te wala tattabi' sabiilal mufsidiin ndax ñaara fi nekk al muslih wal mufsid te yàlla ne wallaahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih te ji koo wax day jug ne la man damay defar te fekk ne kii wax naan damay defar sax xëy na mufsid la koo xam da yàq koo xam da yàq la tey jii bi ñu ko doon dëgg dangay ngay xool ne euh, yàlla suma subhanahu wa ta'ala sax boo gisee euh, alxuraan karim bi mu ñuy bi mu ñuy aaye ci dée gi nga xam am na déente gi nga xam am na nga xam ne ñaar dañuy wéetu ngunum ngunumi te dañ dama wax ne dée googu najwa googu daanaka tey boo xool tubaab yi dañu koo gën a yombalal dée euh, maa nga baax na waaye nag l'islam daanaka lu ko sib waaye fi mu koy ñàkk sibédee mooy ñett yi mu waxoon mu daje ji mu daje ci waaye da xool ne tey jii par exemple ñoo ko koy misaal rek mooy ci iPhone yu yor wala portable yi yor wala whatsapp bi ñu yor tey tey koo ci gis ñu ngi jël ab téléphone am di déyaale di def audio di vocal dem daa am ku muy waxanteen te boo xoolee buñ càmbaree euh, maanaam depuis réseaux sociaux dugg fi whatsapp dugg fi da gis ne pinc bi ci la gën a jaxasoo pinc bi ci la gën a jaxasoo ci la gën a yàqu ci la gën a tas ndax najwaa googu ñu def te innaw najwa mina seytaan am na naj maanaam wiitoo googu waxante googu audio yooyu seytaan fi lay duggee yàqal ñu lu bare bare bare bare moo tax suba subhanahu wa ta'ala gis na bi muy demee ba nga xam ne najwa mënut a ñàkk lan la ko wax lan la yàlla su wax illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna nas la xayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna nas kon comme najwa mënut a ñàkk muy déyaale jël sa whatsapp jël sa audio di ngënu ngënu di wax denn da am na yoo xam ne wallahi boo xoolal la ñu wax suba ngoon maanaam dugg ci amal digguñu sadaqa digguñu ko de maanaam nit sax da leen woo naan ah man de dama la doon envoyé audio pour bëggoon dimbali diw waa lan la ko doon bu ko dimbali kooku du baax da ngay dégg kon kooku génn na ci amara bi sadax génn na ci wala boog dama la laaj diw kat dama ko bëggoon a seeti ndax kat diw yow it bëgg naa faa dem loolu maa arufa la nga ne ko déedéet bu ko def ndax diw moom nangam ak nangam ak nangam tey lépp ci naaj waay la jóge walla boog diw kat wax dëgg yàlla dama ko bëggoon may sama doom wala boog dama ko bëggoon defal dàngam wala boog diw di dañoo jaxasoo nga ne ko yée ñooñu kenn du leen jege kenn du leen def nàngam waliyaasu billahi taala <laughs> kon nga gis ne kon waliyaasu billahi taala gis ngeen maanaam audio yi ñu yor muy réseaux sociaux yi najwa googu seytaan yi fi la gën a roof tey wala boog nga gis ab audio bu ñu la envoyé boo xam ne da ko waroon a partage waru koo partagé audio bi fi ko jot rek nga waroon a gaaw effacer mu jàll ndax daa am ñu ko déyeele ba mu agsi ci yow waaye biñ la ko joxee yow war ngaa xool ba xam ndax audio bi damay digal sadaxa la may digal maaruf la may digal aw islaax la may digal ndax audio ku diglu da nga xam loolu benn li mu lay digal lu baax lay doon defal lu baax man ngaa def lu baax fekk audio bi loolu moo ci nekk maaruf li njëkk lay digal partagel bu la neexee jiwal aw digal day defar partage bu la neexee waaye audio boo xam boo ko dégloo ma ngay xas nit ma ngay wax nit lu bon ma ngay sulli ay mbóotam ma ngay yàq ab diggante ma ngay siiwoon ñaaw téef kooku waliasubillahi taala képp ku ko partage wala nga def ko xamal ne bokk ko ci muslihina woo bokk ci ñooñu yaa ngi bokk ci mufsidina yi nga bokk te yaa ngi bokk ci yi nga xam ne sumboro subhanahu wa ta'ala tëkku na leen inna alladhina yuhibbuna an tashia al-fahisha fi alladhina amanu wa adab ne yàlla deen nga xam ne pencim bëgguñu mu defaru bëgguñu islah am ci penc mi liñ bëgg mooy ñaaw def siiw ba ñépp ñu ne kenn baaxatu am na ñoo xam loolu rek lañ bëgg tey jii buñ sañoon ka gën a baax ci askan ñu koy def buñ sañoon nañu dégg ojoom da gis yoo xam dañuy lemtu rek dañuy lemtu sax naan ah da xam ne xaar rek lu të xam daa yàggut lu të xam daa yàggut dañuy jàpp ne balaa jant so wala balaa fii ak juróomi fan ñu dégg la la audio boo xam ne joon jóge na ci diw sàngam mu baax moom ñu doon wax nga xam ne ñoom bu ñu ko jot ci change daal ko gaaw effacé te mbokk yi kenn matul yàlla suma suma rek mat xataa ba ci yonante sax yàlla dinañ daan joyanti awliya yàlla dinañ joyanti rawat naa ñun ñi kon bu ñu bëggee penc mi jet bu ñu bëggee penc mi defaru fawu li nga xam ne dugg na ci monde réseaux sociaux muy monde whatsapp muy monde woo xam ne maanaam partage la monde boo xam ne déyante la te déyante li ci ëpp lépp seytaane lay jóge faw bu ñu bëggee defar nag ñu jéem a daptu nas foofu jéem a yaraat suñu bopp yaraat suñuy dégg-dégg yaraat suñuy kàllaama yaraat suñuy bët bu ko defee loolu yàlla ñu nañu dimbali dana delluwaat ci ni mag ñi daan dundee dana delluwaat ci ni mag ñi daan doxale te boobaa dana suñ Sénégal dana jëm ci kanam suñu kenn Sénégal fi mu bëgg dina fa yàq yëpp muy monde islamique ko yàq lépp foofu la jógee mooy kenn ku ne da ngay siiwal kenn ku ne da ngay wax lu wër wax kenn ku ne da ngay dem dugg ci téerab jàmbur di ji loqati fi mu doon tey bari na eh, eh, wax naa nag loolu xay na naar yi université yu mag yi nga xam nekk nañ Arabie saoudite ak feneen feneen daanaka li gën a jaxasoo monde nekk ndax da ngay gis ñoo xam ne tey bu ñu def seen thèse wala ñu def seen doctorat dañuy dañuy def baxsu naqd la ñuy def dañu jëm fekk mag moo xam ne ku ragal yàlla la bind ci l'islam def ci loo xam kenn mënu ko def bu dul woon na sax maanaam mbind ma sax xëy na mën naa am mën naa am ay njuumte waaye war ngaa xoolaat mag ma coono bi mu sonn ci lislaam la ijtihaad bi mu daan def ak li mu jënd ci mbooloom mbooloom lislaam waaye ñoom defatuñ ko dañuy dem jëli téere kooku nga xam ne laq na et et nga gis étudiant bu ndaw dem jëli ko ne da koy naqdu damay génne njumte yi ci nekk damay génne ci nekk nangam bind ko bu fekkee day dem sax bu fekkee ku taral la moto tarif la day dem ba ne kii sax yoru na aqida bu bu leer aqida fasida la yor wala nangam nangam la a indi ci monde islamique ak jaxasoo nga xam ne dañuy dem ba amatul maanaam borom xam-xam bu gënoon naw fi ñun borom xam-xam yi na mu ay imaam Xasaali ak ñeneen ñeneen ñu man ñi xam ne maanaam asaayira lañu nga xam ne nga xam nga leen jàng leen boo demee ci yeneen école nawuñu leen nawuñu leen de ahlu bid'a lañ leen jàpp ahlu baatil lañ leen jàpp wala kon fan la ñu a amee jàmm donc yooyu yëpp bokk ci islam loolu lépp bokk na ci li yàq am pénc wala yaasu billahi taala yàlla dimbal na ñun Sénégal mu tasawuf sax laay wax def leen seen def leen seen i baax gis leen mosu leen a dem ci menn magum tasawuf kuy dund tasawuf min la dund nag yentu salance laa ko commencé jaar ci ma fa ma war a jaar ba agsi ñoom Serigne Touba kuy dund tasawuf dëgg ñu ne ma tasawuf la taalib ab téere nga fekk ca muy xas wala muy naqdu wala muy critiquer maanaam beneen boroxam man gisuma ko déedéet man gisuma ko ci ma tasawuf lu tax mooy dañ leen yar ci islaax defar seen xol ni si asan doon waxee bi nekk ci biir doomu xol bi nga yentu bu jege lépp jag foofu lañ fexe ba dindi alxasad dindi al kibru dindi man rek maa am xam-xam dindi lépp lépp lañ dindi ñoom moo tax daanaka doo fekk kenn nit ñoom muy borom xam yi ma la wax muy nit yàlla yi kenn ku bindub téere dal ci gisoon ne juum nañ sax dañ leen dogal ngànt kon loolu bokk na ci li nga xam tey moo man defar lislaam bu ñu ko bëggee defar dëgg-dëgg delluwaat julliñ ci seen benn delluwaat ci ñëpp ànd benn faaw ñu royaat ci borom xam yi mu tasawifu lay ndax ñoom moom laa ko wax kenn koo ci gis bind ab téere ba dal ci keneen man gisuma ko man ñeneen laay gis ñuy bind ay téere di dal ci ñeneen ñi dem ba génn ci diine te loolu nag te wala yaasu billahi taala ndaw ñi koy jàng ci école yi université yi wala di ko jàng ci seen i euh, di ko gëstu seen i doctorat wala xeeti mel noonu boobaa nag ñooy indi ñomme ndax boobaa da ngay dem ba yow amatoo ko respecté borom xam-xam booy respecté bàyyiwoo xel ne sax ab julli la wala yaasu billahi taala bool bokk na ci yàq kon daal euh, yaakaar naa euh, li ñu ko waxee rek Sénégal moom yàlla dimbali ñu am nañ kàngam yoo xam ne muñ delloo seen i téere ku mel ne Serigne gis nga li mu wax ci mboñ benn la li mu wax ci mbokkoo li mu wax ci ñëpp am nekk benn boo gisee masalik ñi naan suñ tubaab ten na fa régler problème tarixa yi nga xam am na bay wax ne fa kullu wiirin yuuril murida li xadrat lay wala yaxida sawa intama il jilaani aw intama li ahmad aw li sawa ndax id kullum xataan la sawa bi loolu suñ tubaab di ko bind ci téeram ndax xam na day dem jamono doon ñëw nit ñi dañ dugg ci wàllu wuute man tarix bi laa bi laa pour mu bëgg régler loolu benn yoon da ko bind ci masalik ñi naan ne xam moo xam wirdu Cheikh Ahmad Tidiane Sërif la wala Cheikh a Khadir Jilani wala kenn du ñoom ñaar ki nit yàlla yi xam ngeen wirdu yëpp ci yàlla suma subhaanahu la jëm kon mbokk yi euh, euh, lii lañ bëggoon indi ci taaliq bu gàtt rek ñu ngi jéggulu xanaa di sant bu baax baax waa Muassasa Wafa li ci taraanga ji xam defal ngeen ko AES wax dëgg yàlla suñu asan si mi jóge teewaan ñu def ko yàlla na yàlla defal ak dé topp ñu teew ko at yu bare bari wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf jërëjëf euh, sëriñ maam Cheikh ci taxaw seetlu bu am solo bi nga xamante ne def nga ko xam naa ne dañuy jéglu mbokk yi rek ci laaj yi waxtu yi moo na xoojat rek waaye incha allah dina fi ñëwaat asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf barakalla ah, <laughs> allaha laa yudiicu ajra almu'miniin fi dunya ba'da man qiila fiihim